samaahatul imaam Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani Hmm, hmm? hmm? hmm? kulluhaa wa kullukum manuutun bi husni zanni billaah haythu qaala sallallaahu alayhi wa sallam innamaa yub'athu an-naasu alaa niyyatihim ilaa aaxiri maanaam fi ñu taa fi ñu war a tàmbalee voilà. Hmm. voilà ci suñ jotaay bi weesu kon gisoon nañ ci kunuzul al kunuzul ashara ci al kanzul awwal ci euh, si'atul maghfira Eh, eh, eh, Seydina kay kay nga toog waaw mu ne gisoon nañ fi naan nanga xam ne payug lenn ci bàkkaarkat yi ci xeet yent bi sallallahu alayhi wasallam bii ñu ne mu léeg-léeg mu gën a rëy payug jëfkatu maanaam maanaam yu baax yi waaye lool ci chartu borom bi subhaanahu wa ta'ala sopp boobu la jaam ndax lool du ñëpp ñoo ko ñoo ko am te loolu comme ni ko waxee alxuraan waxe zalika fadlullah yuti man yasha loolu nga ne lu yàlla la bu yàlla jox lu ko soof loolu gisoon nañ li muy tekki léegi ñu gisoon ci wàllu jikko yi nga xam ne moom mooy jikko yi ñuy way gëm ni ahlul imaan moom dafa bokk ci seen jikko euh, mooy gërëm bi ñuy gërëm euh, buur yàlla subhaanahu wa taala su fekkente ne dafa dogal ci seen ci ñoom ak moy kéem ni ñuy gërëmee ci ñoom ci moom suñu su dogalee moom subhaanahu ci ñoom ak topp waaye nag loolu ci wàllu fàggu gi rek lay aju maanaam du ne dañu ndax lan ndax mooy yàlla maanaam luy luy luy yoor ak kéeféer la maanaam nit ki bu fekkente ne du faale bàkkaar bu muy def yoonam nekku ci léegi tey mën na dugg ci nekk yéeféer yàlla def ko yéeféer te du am du am kii tamit parce que moom faalewul bàkkaar bi muy def donc léegi tey mën na toog daanu ci biir kéefër ngir ne bàkkaar yi ñoom ñooy prémisse u kéefër voilà almaasi baridul kufr waaw boobu xaddimatu ñoom ñoo koy ñooy ñooy ñoo koy ñoo koy ubbil bunt ñooy ubbil buntu kéefër loolu nag mooy wax bi nga xam ne moom la waa ahlu sunnati wal jamaa doon wax naan dañoo war a bég dañoo war a nangu dogal yàlla gi maanaam kontaan ci waaye du duñu waaye nag la dogal li dogal gi maanaam jëmmi do mbir mi ci boppam duñ ci kontaan maanaam mooy ne yàlla moo dogal ne lu mu comme lu mu dogal def neex na ma moo dogal ci man ma topp ko kontaan naa moo dogal ci man ma mooy ko tamit kontaan naa ndax moom mooy dogal waaye jëmmi moy ji duma ci kontaan jëmmi bàkkaar bi moom duma ci kontaan d'ailleurs dama cee war a inquiété wu dama cee war a mer maanaam naqarlu bokk voilà dama ci ko war a naqarlu dama ci war a am ak tiis te loolu mooy seen wax tamit bi mu naan nu'minu bil qadari wala nahtaju yi ñun de gëm nañu dogal waaye duñ ko layee maanaam boo gëmee ni yàlla moo dogal nangam xëy na def naa lii baaxul dëgg la nag yàlla lu ne moo ko dogal waaye nag du ma ko utiliser mu nekk argument boo xamante ne comme ni ñu gisee woon diggante maanaam maam aadama ak Iblis maam Adama alayhi salaam moom ni mu defoon dafa ko dafa ne. ah dafa bi mu defee bàkkaar xam na ne moom moom ah, yàlla pourtant dogaloon na ci moom mu nekk ne ci suuf la koy yóbbu mu nekk xalifaam kon bu nekkee àjjana du fa yàgg xamoon na ko waaye ànd ak loolu yëpp layewu dafa dem tuub dellu ci borom bi subhaanahu wa ah, yàlla ñun de tooñ nañ suñu bopp bu fekkente ne jég ah, ah soo ñu yërëmul te jéggal ñu dinañ bokk ci ñu waaye Iblis moom bi la def xam na ne moom moom dafa jàpp ne comme que yàlla moom lépp lu mu lépp lu xew moom moo ko dogal moom def na bàkkaar yàlla nee na ko sujjóotalul moom aadama moo bañ rek moom jàpp na ne comme yàlla moo ko def loo kon yàllaa ko sànq et puis moom amul benn responsabilité ci mbir mi nag la problème bi di nekke maanaam euh, lu mat a bàyyi xel la ci point boobu gisoon nañ ko ci kon nag jaam bi dafa war a xam sangam mooy def lu ko neex te yàlla lu ko neex rek euh, mbir mi du aju ci ay intérêt jaam bi maanaam du ne jaam bi am na intérêt sangam kon yàlla loolu lay dogal déedéet moom yàlla mooy xool rek su ko neexee mu soppandikoo nit ki ngir muy euh, jàllar bi ay misk ay ay gët maanaam mu nekk ci yu baax yi léeg-léeg su ko neexee mu nekk ko mu nekk koo xam ne day jàllar bi ci jëm ci ay ay ay sën maanaam nekk ci sobe yi nekk ci yu bon yi moo tax misaalu misk gi misk bi mooy misaalu topp yàlla yi sën gi moom mooy misaalu mooy yàlla yi euh, mandaxay sharia nag maanaam mooy euh, balance sharia moom ci loxol jaam bi la ne euh, moo tax du ko teggi ci loxoom benn jamono saa su nekk mi ngi xool lan la ma sharia digal lan la ma tere ginnaaw bi mu xamee ne yàlla moo dogal lu ne tout le temps day bàyyi xel lan la ma sharia digal ak lan la ma tere moo tax lépp loo xamante ne nekk na nag topp yàlla bu amee mu sant yàlla mu ne alhamdulilah su dee mooy yàlla la danaan astaghfirullah maanaam bu dee mooy yàlla la dinañ xam ne yàlla moo ko dogal mais yàlla dafa bëgg ci moom mu dellu si waat ci moom jéggalu ko voilà moo tax bu fekkee musiba la tamit mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un voilà bu dee lu rafet la mu ne. macha allah ah voilà bu dee lu doy waar la musiba mu ne alhamdulilah ala kulli xaal mais mais tout le temps daa war di delluwaat ci yàlla mais solo charia ni mu ko digale bu dee musiba la mu muñ bu dee lu neex na mu bi kontaan sant yàlla et cetera moo tax mu ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne wa balawnaahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mu ne nattu dañ leen di nattu yéen ñoom nit ñi ci yu rafet yi ak yu ñaaw yi amal na ñu dellusi maanaam loolu buñ bu yàlla ne kon nattu bi muy nattu nit ñi kon ndekete mboolem lu yu baax yi xew yu bon yi xew yëpp ay nattu la xéewal yi euh, mbugal yi lépp ay nattu la léegi nag selon lu nekk ak la mu askanoonteeg nan ngay delloo ci yàlla ci mbir moomu mbir mu ne dafa cay am luñ ci aju mais force danga war a delluwaat ci yàlla wóoroo rek mbir mi xew rek nga nekk noonu mel ni dara xewul du am benn conséquence ci saw ci say gis-gis loolu warta am. <coughs> buur yàlla nag moom subhaanahu wa mi dëgg euh, du dogal ci jaam bi ak mooy yàlla lu dul am xegma bu tax soit daf koy. daf koy nattu maanaam da koy nattu moo tax wala ngir ne moom jaam bi dafa rotoon ci yiim boppam yiim ay jëfam wala boog euh, dafa rotoon ci ak rëy rëylu ci kenn ci biir jullit ñi ci sabab yooyu noonu ci la ko borom bi subhaanahu wa di nattoo bàkkaar maanaam bàkkaar kon dañu gis ne moom ci jëmmi boppam sax jot bàkkaar xéewal la en fait boo ko xoolee voilà boo xoolee bàkkaar kon ci bunt boobu xéewal la fii seen <laughs> ah. <laughs> ndax comme que foog maanaam day day nekk ci benn mbir maanaam foog dafa am luy waral nga am bàkkaar ngay def bàkkaar kon nit ki feek mi ngi def bàkkaar war na wëlbati ko war xoolaat boppam lu tax man bàkkaar fii ma ko yàlla dogal ko ci man voilà bu dee bu dee bu dee bu dee nag bàkkaar la def sax en fait su dee lu baax la danaan yàlla yow yaa ko dogal mais su dee lu bon la du wax yàlla yaa ko dogal ah danaan danaan rot naa ci bàkkaar loolu lay wax bàkkaar dal comme su fekkente ne mi ngi ci wér-gu-yaram ah alhamdulilah yàlla may na ma wér-gu-yaram yàlla may na ma féex wala yooyu mais su dee dafa feebar du ne yàlla teg na ma feebar danaan feebar naa voilà comme ni maam Ibrahima waxoon alayhi salaam maanaam loolu mooy teggin yi ñuy am ak borom bi loolu ci buntu teggin la ànd ak ne xam nañ ni lépp ci yàlla la jóge voilà ànd ak ne xam nañ ni lépp ci yàlla la jóge kon jaam bi fii mi ngi ni coowaral jub xocc ci mboolem xaalam yi day nekk ku ñu aar ci rox ci bàkkaar comme yeneen yi alayhi salaam niñ mel ak ponkal wàllu yi. Euh, jaam bi nag bañ gi muy bañ ci rot ci biir bàkkaar yi booy mooy yàlla yi loolu du yàq ci dara ci kontaan gi muy kontaan ci yàlla dogal ak wommatu gi muy wommatu ci ndogalam yi moom borom subhaanahu wa ta'aala loolu sax dafa boo nekk li nga xam ne dañ koo taamu ci sharia euh, moo tax saa yoo xamante ne yaa ngi gën a xam yàlla rek sax maarifa mi ngi gën di yaatu da gis ne sa yu ñaaw yi sa yu bon yu baax yi nga jàppe woon yu baax da leen di wëlbatiku di leen gis ñu nekk ay yu ñaawteef saa yoo xamante ne moo tax sa ñaaw sa yu baax yi bu ñu ko xoolee par rapport ak ki nga xamante ne moo la féete kaw ci xam yàlla yow yi nga jàppee ne yu baax la ki la féete kaw ci gën a xam yàlla moom da koy jàppe yu bon waaye yow sa yu bon yi par rapport ak ki la gën a tuuti moom da koy jàppe yu baax moo tax tout le temps ku féete kaw pour mu expliquer ki féete suuf ne ko li ngay def nii wala ci li nga nekk dafa jaaduwul wala yooyu loolu moo tax mu xaw a compliqué mu mu difficile parce que il faut que mu mën wàcc ba niveau bi muy mën a comprendre ak moom ñoom ñaar comme xale bi ni ngay koy ni ngay waxee ak moom xale bi ne ko defal lii bàyyi lii nangam il faut que ngay wàcc ba niveau bi muy mën a comprendre ak yow sinon moom du gis danger bi mu nekkee du gis gravité dara ci li ñuy def maanaam tout le day comp day jàpp ne non non mais pourtant li ma nekk lu baax la dégg nga euh, sa buur bi ngay jaamu yàlla mi nga nekk di jaamu tey jii nii dafa fekk ne yaa ngi koy jaamu mais ci lu askanoonte ak xam gi ko xam mais yàlla boobu bokkut ki nga xamante ne moom nga doon jaamu avant nga koy xam te te du yàlla bi ngay jaamu soo ko xamee maanaam looy gën di xam yàlla rek. muy gën di màgg ci yow di gën di màgg ci sa xol ngay gën di xam ne ah ndekete yàlla nangam maanaam kon ki nga doon jaamu démb boo ak dëgg-dëgg tey ki ngay jaamu ngir ne xamee woon nii yàlla bu ma ko xamee woon nii doon naa ko sama jaamu démb ga du ma ko def na may def démb muy gën a màgg encore noonu nag lay demee ci lépp. moo tax. Euh, borom bi subhaanahu wa day day day dafa am melo muy jël ci ci yow euh, saa su nekk wàccuwaay wu ne maanaam daraja boo mante ne mais lan ci lu askanoon yow xam gi ko xam voilà ba pare mu lay feeñu ci wàccuwaay wu nekk selon yow fan mooy lan mooy sa wàccuwaay fa moom maanaam moo tax bu mbir mi melee nii nag kon da ngay sànni yi nga xamante ne moom mooy tënkuwaayu yu baax yeeg yu bon yi ba nga yéeg ci àjjana yi nga xam ne mooy àjjana daraja di nga uh, wala boog nga rot ci safara yi kaaw yi ngir ne te bu boobaa dangay gis ne uh, ay ay tënk yu bees lañ te uh, maanaam ay ay kaso lañu maanaam wala nekk et que soo moo tax yooyu tamit soo leen sànnee sa ginnaaw léegi boobaa ni ngay def maanaam. ci turu yàlla yi ngay ne voilà yàlla mooy def li moo mooy def lii moom mooy soppandiku ci man moom mooy wax moom mooy def lii mooy voilà mooy dindi voilà moo may moo may moo may wax loo moo may noppi moo may reetaan loo moo may jooy loo voilà moom moo may dundal moo may rey moo may def mooy def li yàlla daal moo nekk di soppandiku ci yow en fait yow léegi amatuloo loo askan mën a askanale sa bopp voilà foo loolu nag mooy nag euh, daa'iratu inaaya moom mooy daa'iratu boobu lañ tuddee kuréel googu lañ tuddee wërngal googu mu wërngalu inaaya jàppandalug yàlla parce que foofu euh, loolu léegi yu ñaaw yeeg yooyu dootuñu loreeti nit ki bu demee ba xam ne maanaam ba te mu nekk lu constant ci moom permanent ci moom que yàlla rek kay soppandiku ci ay mbirum et yàlla yi lay gis ak meloom yi ci lu ne loolu noonu lay daal di demee foofu mooy daayiratu ki nga xamante ne mooy kiy joxe mooy kiy maye mooy kiy tàllal ay biram mooy tamit kiy xañe mooy tamit ki nga xamante ne moom mooy ngëpp tënk mooy ki nga xam ne mooy ku njëkk ki mooy ku mujj ki moom yàlla mooy ki feeñ ci lépp lu feeñ moo nëbbutu tamit ci ginnaaw lépp lu nëbbutu euh, foofu nga xamante ne tàmbali bépp tàmbali la te daytalu gépp lépp lu fekk daytalu la soo jugee foofu foofu ci ngay doog a toxoo nag dem ci beneen xadara mooy xadaratul itlaq foofu amul tur amul melo amul dara nekk nekk borom bi rek fa nekk subhaanahu kooku nag mooy koo xamante ne euh, gisatul boppam en yàlla rek lay gis maanaam moom jàppeetul boppam comme koo xamante ne dafa taxaw dafa am lii dafa mel nii dafa mel naa amul dafay dafay in maanaam dafay sànni boppam mais léppam da koy génne ci boppam et yàlla rek moo fi ne voilà kooku ci yàlla rek lay dellu kooku nag euh, kooku buy ñëw yowmal xiyaama day ñëw du fi indaale benn tiyaaba du waaye du indaale benn ñawteef du indaale benn daraja du indaale benn daraka tamit daraka mooy contraire daraja daraja mooy lu jëm kaw daraka mooy lu jëm suuf voilà d'ailleurs bu ñu ko joxoon tiyaaba jëf yu baax yi nga xam ne moom la nit ñi ginne yépp doon def daf koy may nit ñi te jàpp ne non soxlawu du am benn su ñu ko yanoon musiba yi àdduna bi yépp ñu bon yi yépp dana ko yanu du diingat parce que day jàpp ne yàlla moo bëggee nii mbir mi ndax kooku day ñëw ci kanamu yàlla yawmal xiyaamati yàlla lay indaale jeex na moom yàlla la am daal jeex na amul leneen leneen lu dul lii nag dañ lay tënk ci dara te tënk mënta ànd ak firéeku carrément bu ñu naan diw dafa am liberté liberté mënta ànd ak euh, ñu naan la par exemple yaakaar naa exemple bi joxe jotaay naan la par exemple nañ la nañ la takkal bracelet électronique bracelet électronique nañ la defal lii nañ la defal laa del ñëw saa su ne ngay pointé ci police bi ak yooyu loolu ak liberté mënta ànd mm-hmm. ah ku liberté conditionnelle ak yeneen ak yu mel noonu déedéet liberté day total nga mën a am sa possibilité di nekk ci lu la neex loolu nag pour mu mën nekk loolu foog mooy da ngay bàyyee sa bopp yàlla mais ci lépp ba nga xamante ni yow sa bopp dootoo am te gisoon nañ ko bi ñu ci tollee ci al itlaq wa al itlaq wa taqyid ci wala boog at taqyid wal itlaq ci kii bi euh, bi ñu ci tollee ci chapitre boobu que borom bi euh, subhaanahu wa ta'ala toog mën nga toog ok du taqyid la fi <laughs> xam nga euh, ne itlaq balaa nit ki di ko am maanaam mooy nekk koo xam ne day firéeku carrément ba yegg ci maqaama bii ñuy wax ni nit ki balaa mu koy am il mu nangoo tënku carrément ci charia bi yàlla tëral ba tënku ci mais carrément sans bàyyi benn fil bu boobaa ci lay ci la ci la koy ci lay tinkeekoo voilà mu ngi mel ni tey nen bu ñu dugaloon ci butéel rek génn gis nga génn ci taqyid dugg ci iflaq noonu moo gën a jafe loolu moo gën a jafe nen bi ñu jëloon dugal ci butéel ni nañ ko ci génne maanaam butéel bi tey buñ ci nen nekkoon ci biir ñu ne nañ ko ci génne noonu rek sans ko sans dara te duñ ci dugal benn euh, produit amul lenn dañuy xëcc rek ba keroog muy génn noonu la it laax jafe hmm? te te te te te loolu li waral mu jafe. Eh, loolu nenn rek la mën a yombee mooy nit ki tënku ci charia carrément bu boobaa ci lay jaaree ci euh, euh, bëtu ci bëtu puso bi bën bënu puso bi waaw ci bën bënu puso bi pour mën génn voilà no waaw day day day day tëju day day day wàcc sew ko voilà voilà daal di génne boppam génn noonu rek la mën a nekke mënta nekke neneen moo tax comme gis nga kii euh, kii ni mu jafee buñ jëloon gëléem wala nit ñu ne ko jaaral ci bën bënu noonu la mbir mi jafee noonu rek la jafee parce que pour mu mën ko def xam nga ñu bari dañ foog ne dinañ ko mën a def jaare leneen noo amul beneen yoon benn yoon la am mooy tënku ci charia mais totalement boobu yoon la am conformé wu carrément ak yent bi parce que salaasan idlaaq mooy lan xam ngeen idlaaq mooy lan réellement idlaaq pour buñ ko buggoon tënk mu yomb lenn kese la mooy nit ki effacé boppam yenent bi salaasan existé jeex na loolu mooy idlaaq parce que bu yenent bi rek nekkee sallallahu alayhi wasallam existé à tra maanaam moom mu existé que à travers yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci lay yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam moom moo mën a jeex ci boromam subhaanahu wa ta'ala carrément te comme yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo mën a jeex ci boromam subhaanahu wa ta'ala carrément itlaq loolu moo ko mën a indi itlaq loolu moo ko mën a indi mooy moom mooy nit ki mooy lan mooy lépp lu muy wax mu koy def mu koy bëgg mu koy bañ mu koy kontaanloo mu koy merloo mu ci euh, am ay avis mu ci am ay idéologie mentalité lépp mu mel exactement comme ni mu yent bi meloon sallallahu alayhi wasallam su melee noonu moom day effacé wu ce qui veut bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy imprimé wu ci moom moom bosam day deñ c'est-à-dire bu dee loxo bi à chaque fois mu ciy def dara dafay fexe ba ba mu dëppoo mi yent bi doon defee sallallahu alayhi wasallam boobaa loxo moom yi ci mën a amee yëpp day day day day day effacé wu day day annulé wu et bu yeneen bi sallallahu alayhi muy imprimé wu ci moom bëtam noonu noppam noonu loxoom noonu tànkam noonu ins biiram noonu léppam noonu et après lan mooy am mooy moom jëmmum ji nekkatu fi en fait jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu imprimé wu ci moom ci lay mën a nekkee ci te loolu moom la ñu firi beneen wax wax bu gën a yomb rek mooy na nga dëppoo ak sariya à cent pour cent carrément ci noonu rek nga ko mën defe leneen lu loolu du jàppandi loolu nag mooy mooy mooy loolu nag mooy ngëneel gu mag gi ngëneel gi gën a mag ci ngëneel yi loolu te boobu cercle noonu boobu wërngal moo nekk ci ginnaaw yeneen wërngal yépp voilà kooku bu ñëwee ci kanam boromam sax subhaanahu wa ta'aala day mébét di wax ak boromam yàgg subhaanahu wa ta'aala mu koy laaj lu tuuti ak lu rëy maa nga sama jaam bi def nga nangam ak nangam maanaam loolu mu doon ko wax ndax mbégte mbégte gu rëy gi muy am ci yàlla di wax ak moom naan ko yow sama jaam bi maanaam mbigte gu rëy gi mi am ci yëg ni moom jaam la ek yàlla rekk yàlla voilà te loolu noonu yëg-yëg googu mu féete kaw bépp bànneex bu mën a am loolu moom moo tax même tey bu defoon yoo xam ne baaxul sax nii ci zahir nii bu ko borom su wa ta'ala doon présenté naan ko lii nga defoon nii sata lii kat baaxul ak yooyu maanaam moom day kontaan ci loolu te day jàpp ne borom subhaanahu wa ta'ala jéggal ko ko maanaam euh, moom mu danaan ko ah, yàlla sa njéggal moo gën a yaakaaru ci man looloo tax moom yàlla jéggal gi mu koy jéggal liy gën a kontaan ci le fait que mu naan waaw yàlla maanaam muy taxaw taxawaayu koy défendre naan non en fait boo xoolee lii keroog bis boo bu dee fàttaliku nga bu baax bi ma koy def lii moo taxoon wala lii laa defoon wala nangam wala maanaam mu ne yàlla ah jéggal ma yàlla jéggal ko maanaam que moom dafa mucc ci sababu njéggalu yàlla mu lay gën a kontaan que dafa lay ba génn ci. mu ne nag wa kulluhu li lépp nag foofu la ñu war a tabal manuutun mi ngi tënku bi xas ni zanni ci rafetu njort billaahi ci buur yàlla. lii lépp nag ci fenn rek la la aju mooy ci rek la tënku mooy rafet njort gi nit ki di rafet njort ci yàlla xaytu qaala fi mu waxee moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam innama li am ba des mooy yubaasu dina def na dekkal annaas nit ñi ala niyyatihim ci seen yéene xadis bi muy wax ci nodd bas mu ne bi hadal lafz ci bi la ba kaddu rawa solo na ko ibnu Maaja mal imam wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala wa qala suyuti moom suyuti rahimahullah nee na xasanun rafet na xadis bu baax la wa rawa solo na ko tamit ahmad mooy imam ahmad ibnu hanbal fii musnad yi ci musnadam mu an abi hurayrata ba tey radiyallahu ta'ala wa qala suyuti imam suyuti rahimahullah ta'ala nee na saxiixum lu wér la wa bi lafzi nee na ci kaddu tamit am na beneen kaddu yab'athu Allahu ala niyyatihim maanaam yàlla day dekkal nit da leen di dekkal ci seen yéene yi booba nag yab rawaaw solo na ko muslim mooy imam imam muslim fi sahih sahih an ummul mu'minina ah muy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa bi lafzi ñëw na tamit yub'athuna def na leen dekkal ala niyyatihim ci seen yéene boobu moom rawaawul Bukhari imam Bukhari solo na ko ba tey an ummul mu'minina sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne wa wax na ba tey moom yonent bi sallallahu nee na ta'ala ji kaw ji man inda maa ngi faf zanni njort rek abdi sama jaam bii man fal yazunna na njort bii man maa sha Allah ko euh, ngi wax ci note note mu ngi naan rawaal euh, Tabarani fil Kabir ci Kabir ci Kabir la ko solo wal Hakim euh, al imam Abu Abdallah al Hakim moom fi Mustadrak fil Mustadrak wa saxaawa te wéral ko moom an Waasila radiyallahu ta'ala anhu wa saxaawa Suyuuti imaam Suyuuti na wa bi lafzi ñëw na tam ci kàddu ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idha zakarani maanaam man maa ngi sama njortal jaam euh, bi mu am ci man te man maa ngi ànd ak moom su may tudd moom sama jaam su may tudd maa ngi ànd ak moom boobu axrajahu Ahmad mooy imaam Ahmad euh, wal Buxaari yi wa Muslim wa fii Sahih ma seen Sahih wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Maaja ñoom seen sunan wal Bayhaqi ba tey mais ba imaam al Bayhaqi moom fi Shu'abul Iman ci Shu'abul Iman la ko solowee an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa qaala wax na ba tey moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa yamuutanna bu mu dee mukk ahadukum kenn ci illaa lu dul si sinu ma ngay rafetal asdan na njort billaahi ci buur yàlla azza wa jalla maa gën a maanaam euh, bu kenn dee ci yéen fe lu dul ne mi ngi rafet njort mi ngi am njort bu rafet ci boromam subhaanahu wa ta'ala euh, xadis boobu mi ngi wax ne axrajahu ahmad imam ahram moo ko solo wa tabaraani wa abd ibn humayd wa muslim mooy al imam imam muslim fi sahih fi sahih wa abu daawud wa ibn maaja ñoom seen sunan wa ibn hibbaan moom tamit ci sahiham an Jaabir mooy Seydina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala kon euh, loolu maanaam boo xoolee xadiis yëpp li ñuy tegtale mooy ne euh, nit ki dafa war a rafet njort ci ja ci boromam subhaanahu wa ta'ala te boromam mi ngi ànd moom et nit ñi yawmal qiyaamati dañ leen di dekkal selon ñoom seen yéene maanaam te yéene googu euh, njort bu rafet ji ci la bokk maanaam nit ki ni muy amee njort bu rafet ci boromam subhaanahu wa ta'ala et nit ki bu mu génn àdduna mukk lu dul mu rafet njort ci yàlla parce que su génnee àdduna te rafetul njort ci yàlla ah. euh, day ñaaw te bu ñaawee njort ci yàlla yàlla dañuy moom fa fa nit ka nekk ci moom rek njort gi mu am ci moom moom lay moom lay am voilà njort gi mu am ci moom rek euh, ci lañ koy dekkale yowmal qiyaamati Euh, mu ne naa si kon nag am na ci nit ñi man koo xam ne yaataqidu fas na am na pas-pas ne an na naka buur yàlla allah allah buur yàlla taala ji kaw ji aadilun aj maandu la am na nit ñoo xam ne dañoo jàpp ne maam njort gi ñu am ci yàlla mooy ne yàlla moom dafa juste quoi moom dafa juste wa annahu te moom sa yàtti danu dikki kon yow man xeamat bi su taxawaay ba bi sifaatil jalaali ci melo yi euh, màggaay gi maanaam màggaay gi euh, tàngoor gi wa yada'u te dana teg al mizaana màndaxe gi dana teg balance bi wa yu'ti te dana joxe ala alal xasanati ci jëf yu baax bu ne asharan fukk wa idha saqulat su diis su gënee jëf yu baax yi adxalaw mu dugal ko aljannata aljana wa idha saqulat su gënee diis as-sayyi'atu jëf yu ñaaw yi adxalaw mu dugal ko annaara safara maanaam am na nit ñoo xam ne ñoom bu ñu ñëwee yomal xamante loolu mooy nekk seen gis-gis jàpp nañ ne borom bi subhaanahu wa ni muy def mooy euh, danaan ana gaa yi gaa yi ñëw ne dajale leen ñu ñëw sawaay kay yow ana say jëf ñu ngi ne acca teg leen balance baa ngi teg leen ñu teg yu baax yi mu ne bon bu baax bu nekk nag par contre def naa ci fukk fukk yu baax par contre bu bon bu ne nag benn la ëcc nañ peese suyu baax yi nootee mu dem waaja a dem àjjana suyu baax bon yi nootee nag a ah, ne ko léegi kon waa ji amul benn solution loolu dem sawara kooku buñ moom noonu la jàpp ni mbir mi noonu lay doxee bu ñëwee yowmal xiyaamati fa yàtti mu dikk yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba fa yaraa mu gis ne rabbahu boromam kazalika nii la mel maanaam noonu mu yaakaar ne boromam noonu la mel mu jàpp ne noonu lay def bu ñëwee yow man xewal mu ñëw tamit gis ne yàlla noonu la doxalee ak moom rek ko kon bu defee yu baax yi en fait bu fekkente ne euh, dina def deux deux sur dix ci lu baax deux sur dix ci dundam mooy dana mujj maanaam dix jëf yu ne ñaar ya baax na kooku dana mujj parce que parce que da jëmit ba far dix après mu daal di am dem dem àjjana waaye wa minhum am na ci ñoom man koo xamante ne yaataxidu day jàpp an Allah nag buur yàlla sa taala aji kaw ji sayu xaasibuhu dana ko attee waaye bi fadli ci ngëneelam yàlla danaan ne ah, waaw yow c'est vrai que def nga ni mais mais sama ngëneel laal parce que xam nga mbir yi ñett moo existé dafa am al zulm al adl ñett yi ñoo am mooy tooñ ñëw ñu fay la lu bokkut ak li nga mérité loolu mooy tooñ loolu moom dafa impossible ci yàlla mante ne euh, mu des maandute ñëw nga li ñu la waxoon bon ñu xool ku nekk li nga mérité rek ngay am ñu àtte mbir mi noonu loolu mooy maandute loolu boo jàppee ni yàlla noonu lay doxale ak yow boo ñëwee noonu lay doxale ak yow mu am nag ngëneel ak fadl mooy ne malgré que tojoon nga dëkk bi comme ni ñu koy waxee ay yëpp mais que yàlla moom nee na maanaam yàlla jàpp nga ne daal yàlla moom vraiment borom gëneel la ko boo ñëwee tamit gis nga neelam mais nit ñi tolloowuñ ci loolu moo tax wa mu am na ñoom man koo xam ne ko di day jàpp an na laa nako bu yàlla taalaa ji kawe ji sayo xaasi bu xel saf na koo caytu bil fadle ci ngëneel al azim bu màgg bi waaw jàpp na ne daal bu ma ñëwee yowmal xiyaamati yàlla daal ci ngëneelam guré gi ci la may fayee ko maanaam ka ni ngëneel gi may fayee bokkut ak sax man li ma ko doon xalaate gën garaaw loolu quoi gën na kawee loolu kooku tamit am na wa kullu haula'i gaa yi yëpp ñu jotutul nag ku ku ci ñëw ci ñoom yantaziru day nekk rabbahu boromam yawmal xiyaamati bisu taxawaay bi ala wajalin ci jàq min wu ci moom waxaw fi ak tiitaange ñii ñëpp ku ñëw yawmal xiyaamati bu ñëwee ñuy xaar en attendant acte bi war a xew moom day toog day taxaw di di di jaaxle jaax ak tiit voilà moom noonu lay noonu lay ñëwee yowmal xiyaamati waaye wa minhum am na ci ñoom nag ñoo xam ne jaame man ñoo ko xam ne ya'taqidu fas na ci xolam fi rabbi ci boromam ar-rahmata yërmande war rafata ak ñeewante kaay xarijatu baa sax wow kaay toog toogal fi yow ka ñëwal yow tamit yow ñëwal voilà toog waa toogal voilà dégg nga kon am na ci ñoo xam ne ñoom bu ñëwee yowmal xiyaamati dañuy jàpp ne ah fi ñu jëm de ak a neex yowmal xiyaam ak a neex foofu yàlla yërmande gu yaatu la fa amee yàlla ak a yaatu yërmande ak ñeewante gu mag la am quoi man man xaaral ñu yowmal xiyaam vraiment yàqamti naa mu jot quoi daal di dem bu yegsi de noonu lay xalaat boobu lay amee wayantaziru muy ndeg zuhurahu ak feeñam maanaam feeñu yërmandeeg yàlla ak ñeewanteem li allaka ngir mu mën a aju bi yi ci cofeelam gu tar gi mu sopp jaamam yi wa rafatihi ak ñee ak ñeewante gu màgg gi maanaam mbëggeel gu tar gi mu am ñooñu tamit am nañ ñooñu tamit am nañ ñooñu tam bu ñu yow man xam noonu la ñu fekk yàlla mel yaatu yërmande lool di jéggale rek waaw di jéggale rek gisoon nañ ko xadiis boobu gisoon nañ ko bi nga xam ne yërmande gi day rëy rëy rëy ba nga xam ne bu si iblis sax day commencer yokkamte bu yaakaar ne bosam moom wàllam dana ñëw <laughs> ne xaaral sama wàllam léegi mu yegsi waaw wa minhum am na ci ñoom jaam ñi ñoo man ñoo xam ne nag laa yantaziru du ñu nekk aslan ci lu ñu doyal maanaam ñoom duñ duñ xaar dara wowum ñoom nag ahlul ñoom ñooy ñu maqaamu tawxiid maqaam ak wéetal seet ak wéetal borom bi subhaanahu wa ak seen xol maanaam sànq waxoon nañ leen maanaam en fait ñoom dañoo yor ay tur yu bari dañ leen di wax ahlu tawxiid dañ leen koy wax dañ leen di wax ahlul itlaq ngir absoluté bi ñam tawhid ngir wéetal gi ñu wéetal boromam ci lépp maanaam ba nga xamante ne existence bi dara amu fi lu dul yàlla kese ñoom gisutuñ duñ gis leneen lu dul yàlla dañ leen di wax ahlul itlaq ngir absoluté wu yàlla ci boppam et que ñoom seen bopp amuñu existence ci loolu dañoo fay seen lépp dundal bu yàllay kese dañ leen di wax ahlul mahabbati boroomu cofeelu ngir seen sopp gañ sopp yàlla ba jeex ci moom mais takk dañ leen di wax afraad al afraad ngir ne dañoo nekk ay capacoli maanaam ndax dañu singulier singularité bi ñu am maanaam kon selon ni ñu doon et que groupe type af type afraad boobu dañ leen di wax tamit ma fàtte ko kunus mooy caab yi magasin yi ngir ne trésor yàlla yépp yàlla daf ko ubbi jox teg ko ci seen loxo ñu nekk caab yi ndax dañu am comme caisse noire lañ am ci borom bi subhaanahu wa yàlla du leen fay ci dara parce que dañ def lii wala dañ def lee ñoom amuñu benn rôle bu ñuy jouer amuñu benn mission bu ñuy dox amuñu benn fonction bu ñu taxawee lan lañ am yàlla lan am te comme yàlla trésor am yi du jeex yàlla nag jël leen ñoom ñu nekk caabi trésor yooyu ñooñu tip tip boobu parce que lu tax parce que dañ jeex tàkk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te que par jaar ci yenente bi wax nañ la ko léegi que jaar ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci moom tàkk ci nga loolu moom moo tax bi ñu laajee yenente bi sallallahu alayhi wasallam nitu yàlla yi dëgg-dëgg ñooy ñan te ñooy ñooñu ñooñu tam dañ leen di wax ahlullah maanaam nitu yàlla yu dëgg moo tax dañ ko ci tay sirbi sànq ahlul mahabbati maanaam muy ñaari tur yu ñu leen jox maanaam ñooy ahlullahi lu tax parce que dañoo jeex tàkk ci yàlla te loolu nan lay amee jeex tàkk ci yàlla lu muy tekki mooy jeex tàkk ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam liy kontaan loo yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo lay kontaan loo li koy merloo moo lay merloo li ko neex ak lay neex li ko naqari moo lay naqari mën nañ koo tënk ci loolu dégg nga mu ne ñooñu kon bu ñu ñëwee moo tax ñoo leen ahlu tawxiid mu ahlu maqaamu tawxiid xam nga yee yaakaar naa suñu ñu woon nañ ko bi ñuy tàmbali saxee saxee Buxaari mais imaam al Buxaari rahimahullah dafa tàmbalee téeram bi Bad'ul yi mais daf ko jeexalee kitaabu tawxiid voilà subhaanallah maanaam ngir maanaa boobu la maanaa boobu moom moo tax voilà et que buñ seetloo bi mu taamu kitaab ba dem kitaabul iman ngëm yàlla bi kitaabul imaan bi mais iman boobu mooy bi nga xam ne mooy tàmbaliment bi nan nga war a tàmbalee pour sóobu et que tawxid mooy jeexital bi moo tax ñoom ñoo am maqaama ahlu tawxid maanaam ahlu maqaama tawxid boobu is ndax lan inna nag naka bur yàlla taala aji kawe ji maahum mi ngi ànd ak ñoom ñoom loolu la ñu gis wóom te ñoom laa yaraw na duñ gis anfusahum seen bopp illaa adaman lu duluk neen lu dul ne dafa dañoo ñàkk falaa yaraw na ñooñu duñu gis illa ku dul buur yàlla taala ji kawe ji fii jamii ahwaalim ci seen mboolem xaal yi dégg nga falaa yaraw na du ñu gis fil kaw ni ci nekk te illa rabb lu dul borom bi koy sopp bi soppandi ci mbiri subhaanahu wa taala wala yaraw na te du ñu gis al abda jaam bi wan naa su nit ñi nag jami am mboolem seen yaraw na dañuy gis al abdu jaam bi wala yaraw na te du ñu gis al rabb borom bi loolu moo leen wutale ñeneen ñi ci des maanaam euh, ñoom li ñu wuteeg ñi ci des rey bu bi bokk na ci li gën a mag yi ñu wuteeg ñi ci des mooy ne ñi ci des dañuy gis nit ñi di leen différencier gis ja gis leneen mais duñ gis yàlla alors que ñoom yàlla la ñuy gis te duñ gis nit ñi duñ gis duñ gis jaam ñu gis euh, àdduna bi yàlla la ñu gis dégg nga fa moo tax ñooñu bu ñu nekkee yawmal qiyaamati bisu taxawaay bi raaw dañuy gis al jaam bi war rabb ak borom bi. amma daal nag ahlu tawxiid ñooñu ñu doon wax maanaam nit tawxiid yooyu nga xam ne dañoo wéetal yàlla ci lépp falanti zaara déet ak négandiku lahum leen moo tax wala yaraw na du ñu gis illa rabba lu dul borom bi rek faqat kese moom rek lañu gis. kon nag fa zannu ko sax maanaam li la bëgg a wax ci lii lépp mooy fa zannu ko ci sax maanaam kooku bu ñëwee xam nga yow man xeer kooku en réalité lu tax du xaar parce que moom différence su époque yi amul ci moom différence su temps bi amul ci moom waxoon nañ la ko maanaam moom fii ci àdduna àddunaam lañ ko tënkalee lépp mboolem état bi ba mu delluwaat ci borom bi ba mu traversé yawmal xiyaam àjjana wala safara dem ba jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'aala moom état yooyu yëpp traversé na ko pare. kooku dootul xaarati dara doo fi du fi nekk di xaar benn événement ah amul événement ko mbir yi xew ni mais amul événement moom parce que ci yàlla la ne ci yàlla la jëm en fait euh, nekkee ci àdduna ci yàlla la ne ci yàlla rek la ne ñi nit ñi ci des ñëpp nag. bu bu dee dikkee dañuy tuxu maanaam dañuy jóge àdduna dem àllaxira dañuy tuxu alors que ñoom duñ déménager duñ tuxu parce que ci yàlla lañ nekkoon naka jekk ci yàlla lañ jëm mooy am mooy changer wuñu ci liñ ne soppeeku dégg nga kon fa zannu ko sax njort nag billaahi ci bur yàlla huwa mooy allazi li nga xam ne yuqimu mooy taxawal laka ñeel la mooy sampal laka ñel la alxisaaba caytu mooy compte compte bi réglé bi loolu moo la koy sampal waaye daawute mooy tegal la laka ñel la almisaana ma ndax gi mooy peese pesé bi wala yi te ci kaw waala yi te ci kaw loolu takkuuru ci lay nekke kay fiyatoon ana naka xisaabuka lañ lañ lay caytoo yow man xiyamati bi su taxawaay ni nga rafetee njort ci yàlla wala ni nga ñaawee njort ci moom am na nag ñoo xamante ne dañoo ñaaw njort ko loolu moo tax li alquran wax fa zalikum zannukum bi rabbikum ardaakum wa kuntum min al-khasirin njort gu ñaaw gi ngeen amoon ci seen borom moo leen toroxal ngeen bokk ci ñu perte kooku moo tax képp ku jaamuwul yàlla dafa ñaaw njort ci yàlla parce que ra jàppul ne yàlla dana ko fay xam nga ti fi mu tollu tey bu ma jàppee ne boo nee ma sawaay kay xëyal xëyal ma sama tool bi walla sama entreprise bi bu weer wi dee man dinaa la signaler chèque nangami euro nangami milliers d'euros fi mu toll su ma rafetee njort ci yow rek damay commencer xëy <laughs> su ma ñaawee njort nag damay bañ parce que damay jàpp ne dag may exploiter rek voilà <laughs> ok. moo na faqat dëgg-dëgg jaa dikk na aar dikk na arabiyun kaw kaw ila rasulillah ñëw ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne ko man anakan say xaasibuna moo ñuy saytu yowmal xewal bisu taxawaay ba fa qaala mu wax moomu yent bi sallallahu alayhi wasallam allahu bur yàlla taala ji kawe ji mais yowmal kan moo ñuy àttee kana yàlla fa qafa walla mu du muyal arabiyu kaw kaw masruran di aji bég woote moom yaqul mu ne najaw na waaye mucc nañ wa rabbul kaaba wa naa ko borom kaaba gi fa qaala mu ne sallallahu alayhi wasallam wa kayfa ana naka yaa arab yow arab fa qaala moo al arab yi kaw kaw bi ne innal karima ndax kat ku tedd ki moom iza qadara su amee kattan ci man laa teg ay duma afa day jéggal loolu mooy jëfi ku tedd voilà dégg nga euh, xadis boobu muy wax ci noonu la barka axrajahu génn nag solo nag al-Bayhaqi al-Bayhaqi moom fii Shu'ab ci Shu'ab al-Iman wa Ibn Najjar moom solo na ko Ibn Bishran moom fii amali yi ci amali yi maanaam dicté yi mu doon dicté ci ay euh, taalibe an Abi Hurayra radiyallahu anhu wa qala an-najm moom nee na rawaahu solo na ko ibnu abi dunya rahimahullah fii husni zanni eh, ci téere boobu naan husni husni zanni anil hasan muy hasan al-basri radiyallahu anhu mursalan mu nekk hadith boo xam ne mursal la moom dafa wax ne yent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa arja aaya aaya bi gën a yaakaar nag fii kitaabillahi ci téere bi yàlla bi ta'ala ji kawe ji mooy fa innama alayka al-balaghu wa alayna al-hisaab sootu raad aaya 40 fa innama li am ba des mooy alayka yow war na la rek albalaaxu jottali wa alaynaa te tegoo nanu ñun yàlla alxisaabu ceytu gi hmm. yow jottali rek ñun dinañ àtte après compte yëpp ñun ñoo koy def après hmm. maanaam loolu dañ naan aaya bi moo gën a yaakaaru ci aaya yi maanaam waxin la maanaam bokk li ñu bëgg a wax rek mooy aaya bi bokk na ci aaya yi gën a yaakaaru ci téere yàlla bi loolu lañ bëgg a wax waaw maanaam mooy ne comme que yàlla mooy àtte xam nga dafa bokk ci xéewal yu mag yi mooy le fait que yàlla rek anu moom te it keneen moo mënu ko moom loolu xéewal bu réy réy la le fait que tamit yàlla moo yor sunu lépp maanaam délégué wul kenn dara lépp moo ko yoral boppam voilà mais bu doon par exemple nit ki lu mu war a am wala lu mu war a fu mu war a jëm wala nu mu war a mel wala yooyu yëpp yàlla da koy délégué keneen mais bon loolu yow toppatal ma loolu. loolu su amoon kon ngeen gis ay xeeti musiba yoo xam ne kenn du xam nu mu toll mais heureusement que yàlla mooy toppatoo mbiru ñëpp te moom délégué kenn dara lépp moo koy def. heureusement aussi que yàlla moom moo ñuy àtte heureusement aussi euh, ni moom moo ñu bind ba noppi keneen amul ci ñun lenn benn kàttan wala doole wala sañsañ sañ lu dul moom ndax bu doon ne daf koy loolu tam da ko procurer kon mbir mu rëy rëy rëy lay doon musiba bu mag lay doon ci nit ñi parce que ku mu jox benn responsabilité rek mu daal fay jaare neenal yëfi nit ñëpp wala mu yaakaar ne mën na leen a teg ay xeeti coono ci coobare boppam te du xam dëgg-dëgg lan la nit ki yelloo wala yu mel noonu moom mi nga xam ne nag moo xam lépp yi ñëpp loolu yërmande dëgg yaatoo yaatoo wa fil hadith am na ci hadith bi an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nabi mu jël jën fa salaam mu ne inna abdan naka ab jaam fii jahannama ci jahannama maanaam jaam bi jot naa dem sawara moom waaye bu fa nekkee lay naa di giñ naa ni dana woote alfa sanatin junni at dina nekk biir safara di woo junni at yàlla yaa xannaanu yaa mën naanu moo tax am nañu ne tur bi maanaam mooy turu yàlla bu mag bi ndax lu fait que yàlla di ci wuyu waaye xoolal kii ñaata at la fa def junni at mooy mille ans la nekk biir sawara te benn at benn fan ci yàlla moom mooy cinquante mille ans fii benn benn jour benn jour fii foofu cinquante mille ans la moo tax yowmal xiyaama du durer cinquante mille ans yowmal xiyaama bu ñu koy wax benn bis la mais cinquante mille euh, mais junni at kon la waa ji def biir sawara di ñaan yàlla yaa xannaanu yaa man naanu après xool calcul bi lu muy joxe. cinquante millions. ëpp ko. benn bés ndax 3 366 ba pare. 365. voilà mu ne yaa xannaanu yaa mën naanu yooyu lay woo yàlla maanaam loolu moo tax euh, safara en fait euh, kii la moo tax jàkk yéefir yi la yéefir yi bu ñu demee safara wala ñu sàggañu dëgg foofu seen jàkk la maanaam foofu la ñuy nekk pour dugg xalwa bu baax mën a jaamu yàlla parce ñooñu boo leen yóbbee àjjana moo tax yàlla da leen defal xéewal gu mag mooy la fekk mu yóbbu leen safara xéewal gu mag la parce que su leen defalul woon loolu su leen yóbbul woon safara àjjana la leen di yóbbu te bu ñu demee àjjana comme àdduna fii dañ fee nekkoon ba pare fàtte yàlla carrément ak àdduna fii xéewal yi ni mu ñàkkee bari par rapport ak àjjana bariwul dara te terewul fàtte nañ yàlla xamuñu ko jéemuñu ko toppatoo imagine ñoom bu ñu leen yóbbuwoon àjjana ci saa si ñu dee rek ñu yóbbu leen àjjana kooku dañuy gën a ñàkk a xam yàlla encore léegi nag pour ñu mën a xam yàlla nag parce que loolu mooy xéewal bu mag mooy yàlla may la nga di ko jege di ko xam di ko voilà di ko jaamu muy xéewal gi gën a mag lépp mu yóbbu leen safara pour loolu ñu mën a ñu mën ko faa jaamoo di ko fa jullil waaw gis nga comme kii nekk fa junni at di woo yàlla yaa xannaanu yaa man naan ma xannaan ma xannaan mooy ki nga xamante ne moom moo tar cofeel ci jaamam yi man naan mooy ki yaatu njariñ ak xéewal ci jaamam yi loolu lay woote yàlla hmm? dégg nga yaqulu mu wax allah bur yàlla azza wa jalla maa a tedd na li Jibril na sayyidina Jibril alayhi salaam ne ko ishab demal fàtti nii nga indil ma bi abdi ci sama jaam bi hada boobu sama jaam boobu indil ma ko fayantale ko mu dem nag jibril alayhi salaatu wassalaam fa yajudu mu fekk ahlan naar ñooñu safara mukki bii na ñu euh, sukk maanaam jël seen bët yi seen bopp yi samp ko ci dégg nga euh, ci suuf si yàbb ku na di jooy fa yarji mu dellu bi rabbihi jëm ci boromam fa yukhbiruhu mu xabaare ko fa yaqulu mu ne ko itini indil ma bihi ci jaam boobu di wax yaa xannaam yaa man naa fa ko ndax daka jaam boobu fii makaani mu ngi ci bërëb kazaab nangam wa kazaab nangam maanaam sawara bu ñu fa nekkee vie bi dund bi ñu fay am en fait euh, euh, maanaam seen xar kanam yi dañ koy dañ koy dañ koy nëq ci suuf si en fait foofu moom vie bi neexul dara dara dara dara <coughs> euh, léegi. bu dellu see ba ne ah man de lii laal fekk ñu ko fay def mu ne indil ma ko mu ngi place sàngam ak sàngam fa yaqulu dégg fa yajiw mu dikk bii ci moom fa yuqifu mu taxawal ko ala rabbi ci boromam azza wa jalla maa gën a te da fa yaqul wax loo ne ko yaa abdi yow sa borom kay fa ana naka wajatta nga fekk makaanaka sa bër boo maqilaka ak sa sa sa sa sa sa sa kenn du mooy fi ngay fi ngay yendu di di fa di fa sieste mooy sawara voilà fa mun a ay rabbi ay sa borom sharra makaanin gën jaa bon yi bërëb laa fekk mu nekk ko wa sharra maqlilin mooy gën jaa yi fi nii fi ñu mën a nelawee fi ñu mën a fi ñu yendu fa mun a ruddu abdi delloo at delloo leen sama jaam bi fa lu mu ne yaa bi e eh, yow sa borom maa kuntu yaakaaru moo nekkum woon arju di yaakaar nag is ba nga xam ne axrajtani moom nga ma génnee min ha ci sawara antalol danañ danga danga fa delloo fii ha nag foofa yaakaaruma woon yàlla nag ne vraiment bi ma jotee ba génne ma foofu kën da ma fay delloo fa mu ne kon da'u abdi bàyyi leen sama jàmbi kon bu leen ko delloowaat maanaam ngir njort gu rafet gi mu am ci boromam subhaanahu wa ta'ala dégg nga xadis boobu mi ngi wax ne mu ne ah rawaahu solo na ko ah Ahmad mooy imam Ahmad ibn Hanbal wa Abu Ya'la ak Ibn Hibbaan wa Abu Awaana ñoom ñëpp an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa qaala al-Haythami mooy al-Haafiz uh, ibn Hajar al-Haythami rijaaluhumaa seenu góor ñi rijaalu saxiix ñu mooy góor ñi nekk ci xadis bu wér ghayra Abi Dhilaal kenn ku nekk ci càllale gi la Abu Zilaal moom rek moom moom wa da'afahu moom ni ko mooy mooy wal jumhur lu ëpp ci booram xam-xam yi dañ ne da'if la waaye wa wathaqahu Ibn Hibbaan imam Ibn Hibbaan nag moom ci beneen kàddu mooy boo xamante ne rawaw sol na ko Tirmidhi imam Tirmidhi wal Bayhaqi ak wal Bayhaqi an nga xam ne daanaka même maanaa yi la mu ne araayta xanaa ko gisoo rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xëy na ba nga xamante ne ci la waxoon li kuffaari Makka ñel yéefir Makka yi neen mooy bi xew-xew ba amee fatxu Makka ah te Yonent bi sallallahu alayhi wa dugg Makka ñoom ñépp ñu ñu ñu ñu ñu noot leen fekk yéefir lu ne def nañ ko ko ba génne ko ah loolu moom ku nekk ku ci xamut lu bëreet am na lu mu ci jot a dégg ne yéeféer Makka yi sonaloon na ñeen ci saa sama ak jullit ñi bañ génne leen Makka keroog ba mu dellu see lan la leen wax maa tazunnuna ana lan ngeen njort am ni naka man fa'ilun bikum lool laa leen di def loolu la leen laaj waaye yéen tey ngeen foog ne nag léegi nag tey lan laa leen di def nag léegi fa qaalu ñu ne ko xayran xanaa lu baax rek ndax axun karimun yow mbokk mu baax nga mu tedd na wabnu axin karimin tey doomu mbokk gu gu gu baax ku tedd nga waaye moo tax la ma ba nga xam ne raa gis na rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam husna zannim seen njort gu rafet bi ci moom ci la leen waxe ne izhabu dem leen fa antumu tulaqa yéen ñëpp libéré ngeen dem leen bàyyi léegi bàyyi nañ leen dégg nga xam loolu xadiis la boo xam ne rawaw solo na ko al Bayhaqi wal Ibn Hibbaan Euh, ñoom ñaar ñoo ko solo wa fii subul salaam li sanaani ci subul salaam bu sanaani euh, wa Shafi'i Shafi'i ummi wa fil ummi bu euh, ak mooy mooy mooy imam Shafi'i ci téere boobu tudd al umm wa Tabari imam Tabari fi taarixihi moom ci taarix ci taarixam la ko indi qaala moom ñoom yëpp indi qaala ibn Hajar hafiz ibn Hajar nee na rawaahu ibn Abi Shayba al imam nee na Ibn Abi Shayba tamit solo na ko te xadis bi wa inda Ibn Ishaq mi ngi tamit ci euh, ci siirat Ibn Ishaq rahimahullah bi isnaadin hasanin ci càll la goo xamante ne gu rafet la gu baax la mais an Safiyat bint Shayba radiyallahu ta'ala anha moo tax da ngay gis doxalin boobu ñoo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxale ak ñoom mu ne na maa li am ba des mooy najjaahum musal na leen minal qatl ci ak husnu dannihim seen njort gu rafet bi bi rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bu loolu rafet njort gi ñu rafet njort ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam amaan na kon ñoom ñëpp mu faagaagal leen hmm? dégg nga mu ne qaala wax na taala ji koy ji am xasiba ndax am ndax ndax ndax njort na ndax jàpp na ne alladina gaa yi nga xam ne ya'maluna ñu ngi def as-sayyi'ati lu ñaaw an yasbiquna ne daañu jiitu saa aka ñaaw maa yahkumuna lañu lañu àtte muy sourate Ankabut ñeenteelu aay bi ay limité mooy yasbiquna ne daan jiitu bi sa yaatim seenu ñaawteef maghfirati sama njéggal wa shumula ak yaatu rahmati sama ak matale rahmati sama ma de moo tax mu ne saa amaa yahkumuna aka ñaaw nañu àtte bal bal li fi nekk mooy as ko ak jiitul lillahi ñeel na yàlla bi rahmati ci yërmande lahum ñeel leen maanaam ne kon ñi nga xamante ne dañuy jëf-jëf ñaaw maanaam aay bi nag dafa am ñaari maanaa <laughs> benn maanaa bi la indi dafa am ñaari maanaa maanaa bu njëkk bi mooy bi mu indi nii wala boog mooy ñaareelu maanaa bi sax mooy ne ndax ñu nga xam ne ñoom ñooy def yu bon yaakaar nañ ne suñu yërmande ñoom seen yu bon yi moo gën a jiit moo ëpp doole suñu yërmande yi déedéet loolu ku ko xalaat xalaat nga lu lu bon maanaam xalaat nga lu ñaaw jàpp ne yërmandeeg yàlla xajul ci yow comme nit ñeen ñi ni ñuy def non man moom sincèrement def naa lu bon def lu bon def lu bon ba nga xam ne yaakaarutuma ci ne vraiment man yàlla dana ma yërëm maanaam loolu amul koo ku ko xalaat xalaat nga lu ñaaw ndax yërmandeeg yàlla moo jiitu lépp njëggalug yàlla moo gën a yaatu lépp beneen maanaa bi nag moom mooy moom la indiwul mooy nekk. ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy jëf jëf ju bon di yaakaar nañ ni dinañ ñu jiitu maanaam mooy dinañu raw dans le sens que ku nekk ci lu bon est-ce que jàpp na ne li muy def lu bon dana tax ba tey mën na maa rëcc ku jàpp ne mën naa rëcc yàlla moom ku li mu li mu xalaat xalaat na lu ñaaw bu mooy de ñaareelu maanaam waaye maanaam bu njëkk bi moom la indi ndax moom moo concerné fi mu ne hada li ghayatul karam moom mooy dayo teranga maanaam yàlla ne la de toute façon say sama sa sa sayu bon yi mënte rii rii rii ba gën a màgg sama sama njéggal ak sama yërmande voilà mën mënte ne voilà hmm. dégg nga euh, mu ñëw ci beneen poñ mu tuddee nafasu rahmatin wa maghfira kii nii ku ne hmm. mais boobu kiiwu yàlla bi ñëw wala kiiwu mooy aaya bi waaw mooy le fait que yàlla ci boppam voilà le summum hmm. maanaam mooy le fait waaw ak ni yonent bi defee tamit sallallahu alayhi wasallam ndax yenent bi sallallahu alayhi lu dul melowoo ma lay boromam subhaanahu wa ci ne ku rafet njort moom mu jéggal ko baal ko dégg nafasu uppum rahmatin yërmande waa maafara ak një mu ne qaala wax na ta'ala aji kawe ji sourate Nisaa ay 116 ak 48 ak 116 mu ne inna Allaha naka buur yàlla laa yaghfiru du jéggale an yushraka ci ñu bokkaale bii ci moom wa yaghfiru waaye dana jéggale maa lépp loo xam ne duuna zaalika gën naa suufe bokkaale liman shaa'a ñeel ku ko soob liman yashaa'u ñeel ku mu soob maanaam lu gën a tuuti bokkaale yàlla du ko yàlla mën na koo jéggal yàlla dana ko jéggal ku ko soob waaye li ne moom li du ko jéggale li mu teg wa minal maalum te bokk na ci li ñu xam an na shirka naka bokkaale iza tiiba bu ñu ko tuubee minu ci moom wa as wa aslama te mu tuub dugg ci lislaam saaxibahu boromam ghafarahu dana ko jéggal allahu yàlla taala ji kaw ndax xam ngeen ni ñi nekk am na ñoo xam ne ay yéefar lañu woon bokkaale façon bokkaale yu dul jeex waaye bañ tuubee dugg ci lislaam yàlla jéggal na leen lépp kon nag fal muraad lañ nam min al aaya bi ala xaddi ilmina ci lu ci lu dayak suñu xam-xam alxaasir bu gàtt huwa mooy az-zunubu ne bàkkaar yi allati yi nga xam ne lam yu tab tuubee fu ko tuubu di lam yatub tuubul ba faaxi ba xaa boromam min xaa ci moom ah wala staghfara te sàkkuwul jéggal la xaa ñeel bàkkaar yooyu fa hadhihi dhunubu yooyu le bàkkaar laa yaghfiru du jéggale allah buur yàlla min haacimum ak shirka bokkaale bu dëgg yàlla day jéggale lépp ba mu des lan bokkaale te bokkaale lan ku ko tuub fekk lan maanaam ku ko tuub dañ la koy jéggal wala mais kon dañuy li nga xamee mooy ne kon bàkkaar yi ñu dul jég ya bàkkaar yi nga xamante ne moom la yàlla dul jéggale daal moom la te aju ko aju ko ci coobare boobu noonu mooy lan mooy li nga xamante ne nit ki daf koo deewaale te jéggaluwu ko tuubu ko loolu daal bokkaale la bokkaale daal mooy loo xam ne moom nit ki bu ko deewalee maanaam nit ki dee fekk muy nekkul jullit nañ tënk ci ngir tënk ci loo mën a dee te doo jullit moom moom yàqu nga moom te ba faw pour l'éternité musiba gépp musiba mooy nit ki dee ñu laaj ndax jullit la ñu ne déedéet loolu moom mooy yàqu na ba faw loolu mooy musiba gépp musiba. loolu tax euh, maa duuna zalika lu gën a néew bokkaale lay tekki tekkiwul lu bokkut ak bokkaale parce que parfois ate bi ate bi du bokkaale xam nga parce que de façon moom gëmul yàlla bi bi moom nit ñi mais gëmul beneen yàlla tamit voilà te moom moo gën a garaaw la ñëpp moom moo gën a garaaw la que moom li mu dàq mooy divinité ci boppam moom yàlla dafa tëj xol bi tëjin boo xamante ne en fait divinité bi ci boppam lay bañ maanaam moom daa daanaka moom boppam la jàppee yàlla boobu moo gën a garaaw beneen kii bi ndax moom maanaam boppam la jàppee yàlla comme boppam moom moo war a am sañ-sañ moo war a def lii moo war a def laa dogalu yàlla amul moom mooy dogal euh, nangam maanaam leneen lu ñu mën a askanale yàlla rek dàq na ko ci yàlla saxalal na ko boppam ba mu des xanaa bind asamaan seeg suuf seeg yooyu <laughs> yooyu du ko saxalal boppam mais jàpp na ne kenn defu ko euh, kon lu gën a tuuti bokkaale yàlla dana ko baale voilà maanaam di tëral ay àtte ci diini ji tam moo gën a garaaw bokkaale xam ngeen maanaam di wax ne euh, yàlla nee na nangam te fekk loolu dëgg lool moo gën a garaaw bokkaale voilà woote woo ab yenent ne man ab yenent laa moo gën a garaaw bokkaale ay yeneen ak yeneen yu mel noonu tëral ay àtte yoo xamante ne ne maam yooyu bokkaale la ak encore beneen leneen maanaam c'est que dafa gën a garaaw encore yii ñu tudd nii dégg mais daal nit ki daal su deewee te fekk tuub na yooyu yàlla dana ko jéggal su dee tuubu ko mu deewaalee ak yooyu moom moom il est moom moom. c'est fini. naanañu yàlla sàmm waaye wayaxfiru yàlla dana jéggale maa si waawul bokkutëg yi lii bi raxmati yi ci yërmandeem alamati ba yaaji matale wa in donte eh. wool kay bul wax dégg bul wax ci kaw dégg dégg nga mu ne kon kooku leneen lu dul loolu ci xeetu bàkkaar yàlla dana ko jéggal wa in donte lam yahdus so xewut sosuwut saa wala boog la muy yox des sosul saaxibuha boromam tawbatan wala boog yox des xewalul saaxibuha boromam tawbatan ab tuub maanaam donte boromam tuubul yàlla danga ko jéggal walakin waaye nag mahd fadlin loolu nag ngëneelu kese la laa ci buur bu tukkee ci buur yàlla taala ji kawet maanaam du rek ne du ne du ne par exemple que képp ku def ay bàkkaar bu dul bokkaale rek de toute façon même bu jéggaluwul yàlla daal yàlla dana ko jéggal mbir mi du demee noonu yàlla daal mais nag ku ko sopp dana ko jéggal qaala wa ta'ala ji kawe ji qul waxal yaa ibaadi yéen sama jaami alladina ñi nga xam ne asrafu ëppal nañ yàq nañ ala anfusihim seen bopp laa taqnatu waaye bu leen am yaakaar gu tas min yokkat min rahmatillahi ci yërmandeeg yàlla inna allah yàlla yaghfir dana jégal jégal yàlla yépp lay jéggale innahu moom buur yàlla huwa moom al-Ghafuur mooy ki nga xam ne mooy jéggalaa koon bu mag bi rahim ar-rahim mooy ki yaatu yërmande muy sourate Zumar aya 53 kon fa huwa moom yàlla yaghfiruha dana leen jéggal ghayra muntazirin négut kuy nekkut kuy négandiku al ist l'istighfar ñeel bépp ñeel ñu sàkku njéggal maanaam mu yàlla du xaar nga jéggalu mais da lay jéggal walakin waaye nag li kaw nii ngir nekk ki mu nekk moom subhaanahu tub na mag sanan gàcc gàllama wa ta'ala ji kawe na ma ghafurun di ki yaatu njéggal di jéggalaakoon rahimun di yaatu yërmande maanaam le fait moom mu yaatu njéggal yaatu yërmande moo tax muy jéggalaate sans léeg sax mu xaar nga jéggalu ko euh, léegi ñu war a dem ci alxulaasa buñ ci paree téere ci bi jeex alxulaasatu mooy li tënk mbir mi wal xulaasa annahu mooy ne maanaam mooy euh, liñ naan en résumé maa lépp loo xam ne istaghfar istaghfar te sàkk nga jéggal mi wu ci moom wu fi rek dinañ la ko jéggal loo jéggalu rek yàlla jéggal la ko maanaam moo tax man de def naa bàkkaar sàngam ak sàngam ak sàngam ah dem naa tuub nag sàkku naa njéggal yal nee naa yàlla na mu yàlla baal est-ce que yàlla baal na ma loolu la la laaj bu mel bi mooy yàlla baal na la ba nga ko baaloo bu dee baalu ko ko wamaate lépp loo xam ne lam yastaghfir sàkkuwuloo njéggal minu ci moom faqat dëgg-dëgg xafaraw dana jégal allah bu yàlla bi istighfaari ci sàkku njégal ar rasul ndewal yàlla li sallallahu alayhi wasallam laka la wal malaayikatu ak malaaka yi wal muslimiin ak jullit le fait que yéen saa saam yàlla jéggal la malaaka yi di ñaan yàlla jéggal la jullit ñi di ñaan yàlla jéggal la ndax ñu ñaan ah yàlla jéggalal jullit ñépp nangam nangam ak mboolem jullit yooyu loolu ci loolu yow yàlla dina la ko jéggal. wa yastaghfiru dana sàkku njéggal al muslimuna jullit raxma ànd ak ne ilmihim seen xam gi xam bi anna allah naka bur yàlla taala aji kawejo bi mahd fadlihi ci ngëneelum kese xat dëgg-dëgg xafara jégal na lahum ñeen leen izhaaran waaye ngir feeñal lil adab ngir ñu teggin ma allah ànd ak yàlla taala aji kawejo loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam nit ki même bu dee da man de xam naa sax yàlla dina dina jéggale waaye nag ngir teggin gi ngay am ak yàlla nga sàkk njéggal hmm. parce que teggin googu saa yu amatul yàlla yëkkati mbir mi parce que tamit yàlla li muy sàkku ci ñun mooy ñu feeñal teggin suñu diggante ak moom qaala wax na sallallahu alayhi wasallam addabani yar na ma rabbi sama borom fa ahsana mu rafetal ta'dibi ak yar gi ma yar mu ne rawaawu solo na ko ibnu samaani euh, fi adabil imla ci adabul imla moom an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala wa sahahahu wa wéral na ko as-suyuti imam al-hafiz as-suyuti rahimahullah wa axrajahu sol na ko tamit al-Askari fil amsal euh, ak wa ak Sibt ibn al-Jawzi moom fii Mir'at az-Zaman an amirul mu'minin Ali karramallahu wajhahu wa te wéral na ko Abul Fadl ibn Nasir moom fi Durar euh, wa axrajahu ko Ibn Asakir moom min tariq Muhammad ibn Abdurrahman az-Zuhri an abi mu jël ko ci baayam an jaddi mu jël ko ci maamam euh, radiyallahu anhu wax rajo te solo na ko Ibn Asakir tamit min xadis ci xadis Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wax rajo te solo na ko tamit Sabit as-Sarqasti moom fi Dalaa'il ci Dalaa'il Nubuwwa wa jazama te dog dogu na euh, bii ci moom Ibn al-Athir al-Hafiz rahimahullah fi xutbati nihaaya ci xutbati nihaaya wa hakama alay Ibn al-Hajar euh, al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah àtte na ci xadis bi bil gharaba ci tumuraanke fii ba'd fataawa yi ci lan ci fatwa fi fatwa dégg maanaam que kon teggin la koo xamante ne dañ ko war a am suñu diggante ak borom bi subhaanahu wa comme ni Yonent bi sallallahu alayhi amee teggin gi mu am ci diggante mag borom subhaanahu wa ta'aala Yonent bi sallallahu alayhi moo ëpp assurance ñëpp moo ëpp lépp mais pourtant foo ko fekk mu ngi jaamu yàlla mi ngi ñaan yàlla mu ngi jéggalu yàlla mi ngi walla beneen bi ci beneen point bi ci des boobu mooy point benn benn point benn point la benn point mooy kamaalul maarifa maarifa matuk maarifa xam yàlla yaqtadi day waral kamaalul adab matuk teggin loo gën di xam sa ya borom di gën a am teggin ak moom wal adab teggin nag fi xaqil aarif ci àquk aarif bi ki xam borom dëgg faridatun farata kat tawbati kenn ni nga xam ne noonu la tuub nekkee farata fii xaq la yi ci àqu ki nga xamante ne moom mooy mooy tax yàlla bi ci def bàkkaar ni mu waree ci moom mu tuub noonu la ku xam boromam noonu la waree ci moom mu am teggin diggante ak boromam kayfa ana naka laa yakunu mu bañ a nekk muta'addiban di aji tegginu woowu woote moom aqrabul xalq mooy ki gën a jege nit ñi ilal xaaliqi ci aji bind ci mooy ki gën a jege al xalq ci euh, mbindeef yi ilal xaalaq ci ki aju bind ci ki mbindeef yëpp ki xam boromam moo ci gën a jege boromam kon naka lay mën a tooge te du xam teg du am teggin diggante ma boromam subhaanahu wa ta'ala qaala ibrahim alayhi salaam maam ibrahim alayhi salaam dafa ne euh, suuratul shu'ara ay 80 78 ba 80 mooy li doon wax sànq dafa ne allazi yàlla mooy ki nga xam ne xalaqani moo ma bind fa huwati moom yàlla yahdiini moo may gindi maanaam nga gis mu askane la jëf ji yàlla moo ma bind moom tamit moo may gindi wallazi te moom yàlla mooy ki nga xam ne huwa moom te du keneen yut'imuni moo may leere maanaam moo may jox ñam ma dund wa yasqin te moo may nàndal waaw le fait xam nga boo xoolee bi mu ne allazi dafa ne rek xalaqani moo ma bind te moo may gindi fa huwa te moo tax moom waaye boo xoolee bi mu ne wallazi te mooy ki nga xamante ne waxul yu tay mu ni daf ni huwa yu tay mu ni maanaam ngir dëgëral ne moom la te du keneen parce que léeg-léeg nit ki di dund wala ñu koy jox muy lekk wala muy naan muy jaare ci keneen mu jàpp ne kooka la du gis ne yàlla la mu fii nag muy dëgëral maanaa boobu ci ne déedéet gisuma keneen ne moo def loolu lu dul ne yàlla la waaye wa iza maridtu su ma feebaree fa huwa moom yàlla yashfini moo may saafara maanaam nga gis ne kon lool teggin teggin la maanaam ni ñuy waxee mooy liñ doon wax ci jot njaal benn jotaay bi ne dafa am noo xam ne nag noonu lañ koy waxee maanaam doone yàlla teg na ma bàkkaar danan man danan danga naan man rot naa ci bàkkaar mais bu dee lu baax nga ne yàlla moo ma ko defal yàlla ma xiir ci lu baax yàllaa ma xiir ci nàngam mais lu bon doone yàllaa ma ci xiir danga naan man maa ci ne maa ci rot comme fii maa ne man mu ne ah voilà moom bu ma bu man bu ma feebaree yàlla moo may faj te pourtant ànd ak ne xam nañ ne feebar gi yàllaa koy tege d'ailleurs bokk na ci nga xam ne awaam yi xam nañ ko awaam yi nga xam ne xamuñu dogal yàlla ñi xam ne xamuñu ne yàlla mooy dogal lépp en ñoom pour ñoom yàlla daa bind mbir yi rek waaye daa bàyyi ku nekk muy def et yàlla doog mbir yàlla dogalu am na yoo xam ne ñoom xam nañ ni yàllaa koy dogal par lu demee nekk gëm yàlla dañ naan ah yàllaa ma baaxee may na nu ngëm loolu lay wax bu dee dee dana naa ah, day jàpp ne. léegi de mais xanaa foofu dafa am beneen événement bu ah maanaam euh, de par exemple maanaam ah, waaw yàlla day ah, do dogal la waaw wala waaw da xam naan dogal yàlla la wala dem ah ak yu yooyu moom xam nañ ni nit ki fee accidenté a ah, dogalu yàlla la wala nit ki feebar ñaa loolu de yàlla ko dogal après yeneen yi ci nag lañuy wax man maa def lii man maa am lii man maa kii mi maanaam mais yii moom yi nga xam ne événement yu mag lañ ñoom moom dinañ yooyu ak lu ñu ñàkk ñàkk xel dinañ delloo yàllaa ko def maanaam même ñoom ñu ko xamul ànd ak loolu yëpp maam sa Sassane dafa ne man suma feebaree maanaam askan la ko yàlla te ay mbir yu mu gën a évident mu askan la ko yàlla. loolu teggi ni moom moo ko waral walam yaqul te waxul yumriduni moom bu ma feebaralee fa adaafa mu daal di kon askana la alxayra yu yëpp ilallah ci buur yàlla taalaa ji kawe de wa adaafa waaye mu askana la asharra lu bon li maanaam muy muy feebar gi ilaa nafsi yi ci boppam summa topp adaafa mu askana la waat ashifaa saafara si ilallah dem ci yàlla taalaa ji kawe itam mu ne qaala wax na taala aji kaw fi xaq ci xaqu Mustafa naa suñu ki yàlla belli sallallahu alayhi wasallam waxal ne in dalaltu man bu ma sankoo man su ma sànkoo xam naa fa innama li am ba def mooy adillu damaa sànko ala nafsi ci sama bopp man sama kaw bopp rek laa sànk waaye wa in ihtadaytu waaye su ma tegee ci teguwee ci yoonu jub rek fa bi maa ci sababu li nga xam ne la yuuxaa yuuxi wax yu na ko ilayya jëm ci man rabbi sama borom maanaam fu dee damaa sànku rek man maa sànku mii su ma jubee rek parce que yàlla moo ma inspiré njub gi yàlla moo ma eh, jox révélation bi ba tax mu mën a tegu ci yoon bi moo ma xamal li tax ma mën a tegu ci yoon bi innahu naka moom buur yàlla sami'un aji dégg la qaribun ku jege la mu sootu saba euh, cinquante kon fa amaraw mu digal ko taalaa ji kawe ji an yan sa saba ci mu askane la ak dalaala cànkute gi ilaa nafsi yi ci boppam wal hudaa njub gi ilaa maa ci lépp loo xam ne yax wii yi feeg na ko ilay jëm ci mu yuux yi boobu yuux yi euh, yuux yi euh, wax yu na ko ilay jëm ci moom rab borom taalaa ji kawe ji adaban loolu yëpp ngir teggin wa illaa waaye su dul loolu su dul ne teggin gi rek lañuy xool fa xaqiiqatul amri dëgg dëgg mbir yi annahu mooy ne moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala amarahu digal na ko fii mawdi'in aaxar ci beneen bërëb bi xawli yi ci wax bi wax ta'aala aji kaw ji kul waxal ne kullu lépp min indillahi ci yàlla la jóge mu soot ni sax aya 68 loolu mooy réalité bi lépp ci yàlla la jóge mais teggin moom mooy tax ñu ne yàlla nag ñun lii man la léegi voilà mais loolu la qaala mu wax Yuusa ibn Nun alayhi salaam mooy ci àndoon ak yent yàlla Muusa salaam balaa ñu doon dem gisi ji Seydina Xadir alayhi salaam mu ne wa maa ansaanihu dara fàtteloowuma ko illa sheytaanu lu dul sheytaanu an azkura moo tax ma fàttalikuuma sootu Kahf aaya 63 kon mun fa nasaba mu askanale al isa al insa fàtte gi illa sheytaan lu fait que mu fàtte jën wi ba jën wi ah, bi mu duggee wax mu ne seytaane moom ko def lo mu askan la mbir mi seytaane qaala wax na Xadir sayyidina Xadir salaam fil aybi ayib bi fa aradtu man maa nam ma an damaa nam ma an aybaha ci ma ayibal sootu Kahf aaya 79 fa nasaba mu askanale al ayib ayib gi li nafsihi ñeel boppam mooy gaal gi gaal gi mu xar mu ne man maa nam dama koo nam comme gaal gi ay miskin ñoo ko moom te ci kanam am na buur boo xamante ne day nangu gaal yu baax yépp man ma ma namoon ma bëggoon eh, indi ci ab ayib <laughs> waaw <laughs> dégg nga waaye waqaala wax na fil mahmuudi ci li gërëmu gi mooy lan mooy bi ñu demee ba ci xale yi ñu yëkkati euh, miir ba foofu moom la mu wax daf ni fa araada namm na rabbuka sa boroom foofu mu askane la ko yàlla an yablugha ci ñoom ñu jotee la ashuddahuma ñu jotee ashuddahuma seen ndëgëraay wa yastaxrija bu ko defee ñu mën a génnee kanzahuma seen mandax yi seen trésor yi rahmatan li lépp nekk yërmande min rabbika bu tukkee ci sa borom maanaam mu askane lay mbir mi yàlla mu sootu Afrika Kaaf ay 82 mu ne fa nasaba mu askane la alxayra yiw bi lillaahi ñeel yàlla kon yàlla la askane yiw bi foofu waaye wakaala waaye fi mu waxee fii mawdi' bi ci bërëb boo xam ne cant daf faa daje wal damme ak ak ŋaññ te mooy fi mu reyee xale bi mu dammee loos xale bi xale bi dee dee gi lu gërëmuwul la ŋaññ la mais li gërëmu ci loolu mooy lan mooy ne dañuy sauver waajur ci waajuru xale bi et xale bi comme dee na ndaw day dem àjjana waajuram yi sauver wu dem àjjana te bu xale bi màggoon da leen di beewloo kon nga gis ne ñaari mbir daje nañ fi foofu lu mu wax mu ne fa arat naa nam nañu mu askane la mbir moom ak yàlla an yubdilahuma ci mu weccaloo leen rab rabbuhuma seen boroom xayran ku gën minhu ci moom zakatan ci sell wa aqraba te gën a jege roxman ci yërmande nit ku gën a baax xale bu gën a sell la leen yàlla bëgg a ak lan pour euh, ñu weccoo ko ak kan ak xale boo xamante ne doom joo xamante ne mooy ëpp yërmande ci ñoom te te mooy gën a sell tamit boobaa xale bi ñuy am ñoom euh, way juri doom jooju après moom mooy gën a baax waaye loolu pour mu mën a am fokk yi dee moo tax ma rey ko mu as askanalewul mu askanale mbir mi ñun ñun maanaam mu ne ñun waxul man waxul yàlla voilà ngir teggin gi mu am digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala moo tax soo soo ko ay kattan mu ne li ma ngir li nga xam ne fii nekk na ci mbir moom min tazammuni zammi ci lu lu làmboo ak ak ngañ fii qatlil ghulaami ci rey gi mu rey gi ñu rey xale gi bi ghayri nafsin ci lu teguwul ci bakkan ndax rey nañ ko te moom reyul kenn walima ak li nga xam ne fii nekk na ci min xam hamdi ci làmboo gi mu làmboog cant fii xaqi ma ci àqu la nga xam ne asamallaahu mucal na ko ci àqu ki nga xam ne yàlla mus asamallaahu musal yàlla musal na bi qatlihi ci rayam abu way ci ñaari ñaari waajuram yi maanaam ne buñ ko rayutoon ñaari waajuram yi dañuy dañuy nekk yéefir après am amma rasulullah daal dawal yàlla ndax sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu moom moo tax nit ki tamit ku kii day ta dafa war a di tàmm tamit teggin yi muy waxee ni muy waxee di utiliser mots yi nga xam ne xam mots yi muy utiliser amma rasulullah daal ndawal yàlla nag sallallahu fa teg fii doy na ko shahaadatullahi seede ak yàlla taala aji kaw ji haythu qaala ba mu ko waxee ne ko wa innaka giñ naa ni yow yaa yow yent bi laa alaa giñ naa yaa ngi féete kaw war nga xuluqin jikko yëpp azimun yu rafet jikko yu rafet yu mag yépp dañoo nekk ci sa suuf yow nga nekk ci kaw loolu rek doy na ko seede sóoratu Nuun muy sóoratu Qalam ay kat ñeenteelaa bi ak li yenent bi li bi subhaanahu wa ta'aala wax ne maa zaaga jéngul albasar xool gi gis-gis gi wa maa taxaa te tamit maanaam fi mu yenent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ta'aala yëkkati ko yóbbu ko ci asamaan yi jaare la ko ci univers yi yóbbu ko fu ne bu yëkkati ko ci aras yëkkati ko sax ci wetam boppam xadara boppam subhaanahu wa taala mu wàccaat lépp xoolul fenn fu bokkut ak fañ ko xooloo jéggiwul teg teggin ëpp loolu voilà ànd ak ne bi muy yéeg bi muy yéeg dafa ànd ak lucidité bu mat sëkk ci li ci yéeg gi ak xelum boppam lépp mat sëkk te loolu day wane tamit beneen dëgëraay bu mu am parce que yent yàlla Isa alayhi salaam ànd ak ni mu màgg màgg xam yent yàlla Isa alayhi salaam benn wàll bi sax esprit la mm-hmm. dafa am sax côté malaaka ci moom ànd ak loolu yépp bi ñu ko yéegee ci ñaareelu asamaan si dañ koo nelawloo te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko yéegal fépp nag ci univers yëpp dafa xippi ànd ak xelam mu mat sëkk tiitul jaaxlewul dara del dalu waaye ànd ak loolu yëpp mu am teggin yu mat sëkk xoolul ludul xoolul fu jeng ba pare jéggiwul tam fañ ko xool xam nga zaaxa zaaxal basar mooy xoolam deful nii deful nii dévié wu maanaam nekkul di xool di catal feneen fu bokkut ak fañ ko xooloo ba pare fi ñu ko xooloo fii fa la yam jéggiwul xool feneen kon maanaam nga gis ne lu nit di gën a xam boromam di ëpp di gën di am ay teggin hmm. Hmm. ci digganteem ak boromam subhaanahu wa ta'ala fal adabu teggini nag buñ ko xoolee salaatatu ñett la adabu ruux tegginu ruux wa adabul qalbi ak tegginu xol wa adabu nafs ak tegginu bakkan ñett yi la amma adabu ruux tegginu ruux daal nag boo ko bëggee xam moom mi ngi amee bi adam yi ci ñàkk al iltifaatu di gëstu li si waaxu ñeel keneen ku moom taalaa ji doo gëstu ci keneen doo xool leneen doo lijjanti leneen lu dul yàlla loolu mooy tegginu ruux wa adabul qalbi tegginu xol bi adam yi mi ngi nekk ci ñàkkal di iltifaat di gis di di di di gestu lil xuruusi ñeer cër alqal cër alqalbiyat yee ko du xol lépp loo xam ne xol ci xol lay aju bëgg naa lii bañ naa lii naan am naa déedéet yow lépp da delluwaat say bëgg-bëgg say bañ-bañ say bëgg say say kontaan say mer say yépp dellu ci yàlla loolu mooy loolu mooy tegginu xol wa adabu nafsi tegginu bakkan nag bi adamil iltifaati mooy nga bañ a gës gëstu lil xuduudi ñeel cër an nafsiyat yey ko ci bakkan mooy lépp loo xamante ne ci wàllu bakkan rek la nga bañ koo gëstu waaw waaw bi maanaam mooy ngay tere sa bakkan ay bànneex yu bon yi yi nga xamante ne yàlla bëgg ko mais du rek lu ñëw ci sa xel rek que ni lii neex na lii baax na lii dina ma lii rek nga ne naa def def ko naa ko def naa ko wax naa ko kii naa ko lii du mbir mi du demee noonu loolu du teggin du tamit euh, nit ki tamit du def tamit bu dee ci côté xol tamit du def lu lu lu xelam ñëw rek ko xolam bëgg na ko rek kër da ci ne déedéet daa war di xool li muy bëgg ak li muy bañ lan la li koy kontaan lool lan la ak li koy mer lool lan la lan moo baax mu dëppoo di def loolu loolu mooy xol teggin xol diggante ak borom subhaanahu wa ba mu bañ a jéggi fi ko yàlla xolloo naka noonu roox bi mooy mooy nga bañ a maanaam leneen lu dul yàlla nga bañ ko gëstu yàlla rek nekk sa objectif et que amul beneen objectif amuloo beneen. objectif yëpp teg nga leen de côté benn nga am mooy yàlla yi ci des yëpp pour mën laa dimbali ci objectif boobu la lépp lu la nara a dox sa diggante ak nga atteindre objectif boobu teggi nga ko teg ko ne dem nga sa yoon mooy objectif ruux mooy teggi na ruux waaw jukki bi jeex